mais moom information yi ma mujjoon am ci moom mooy loolu la mooy mënatul a jàng man dama foogoon ne sax daf fay newatul dekete si mu ngi fi waaye mooy ne baat bi moo dem ba mënatul ndax niñ doon jànge la yonent bi alei saatu salaam mi nga xam ne nag mooy docteur docteuru xol yi docteuru yi ak docteuru yaram yi moo tax neewul saxaaba yi radiyallahu anhu bàyyi leen di dañu irba'u ala anfusikum def leen mooy irfaqu ndànku leen seen bopp téeram seen bopp def leen ndànk bu leen yuuxoo nii loolu la leen wax de mooy irfa irfaqu wala tajhadu anfusakum bu leen di bousculer seen bopp ci yuuxu yu mel nii ndax après mooy dañ ciy jële feebar loolu moo tax Cheikh Omar ne radiyallahu ta'ala anhu ne ci lii nag ci ngay comprendre ci la ngay comprendre li nga xam ne euh, ndax mooy ne bu leen nee bu leen nee wax leen wax euh, wàcce leen seen mooy bu leen yuuxu ci kaw tekkiwul ne mooy wax leen ko ci suuf comme leen waxoon Seydina Omar ak naa Abu Bakar radiyallahu anhuma mu laaj leen euh, dafa laaj Seydina Abu Bakar moom yeneen mi alayhi salaatu salaam ana yow mooy sa booy kiy julli booy julli guddi nooy def moom mu ne hmm. moom day wax ndànk day wax ndànk léegi euh, léegi pour lan moom mu ne pour euh, loo xamante ni moom ndànk la koy wax mu laaj Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu moom mu ne moom moom ci kaw quoi ngir lan day day mu dàq seytaane yee tamit ñi nga xam ne ñooy nelaw Seydina Abu Bakar moom da koo def ngir loolu moo gën a kii te tamit mooy bañ a déranger nit ñi te tamit loolu moo gën a mucc xam nga wax ci ndànk moo gën a mucc ci li nga xam ne mooy euh, mooy ak ngistal yooyu léegi yonent mi alayhi salaatu salaam lan la wax dane Seydina Abu Bakar yëkkatil sa baat tuuti Seydina Omar yow wàcceel sa baat tuuti mooy neewu leen yéen ñépp ku nekk bàyyi li ngay def ñii waxu leen ne keroog Seydina Abu Musa al-Ash'ari neewul ne daleen ne uskutu noppi leen non daleen ne irfaqu irba'u irba'u ala ko loolu leen wax ngeen def ndànk mooy ngeen bañ a yuuxu kon ndax lan dafa am feebar yoo xam ne dala ko ci jox boo yuuxu ci kaw moo tax mooy wax leen ndax mooy wax leen ci kaw mais pas loo xam ne day yàq sa timbre voix bi sa corde vocale yi mu daal leen yàq loolu lay tere léegi nag moo tax Cheikh Omar radiyallahu ta'ala mu ne nag gis nga boo seetlu boo xamee lii nag ak ginnaaw bi mu indee ay wax yoo xamante ni eh, boroom xam-xam yi dañ koy wax ngir wax problème bi nekk ci loolu ci booy wax ci kaw mooy nga def ko ci ndànk mu bañ a nekk loo xam danga koy def ba ci gaañ sa bopp ndax day indi loo xamante ne ab ay feebar la mu ne ci wa min huna yadharu li kulli muwaffaqin sa'id baadu asraari qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li asxaabi radiyallahu ta'ala ridwanullahi alayhim ajma'in hiina kaanu yajharuuna bidhikri jahran shadiidan yu'addi ila hadha ad-daa'i al-'udal alladhi yubtilu bi huduuthihi juhdahum bil kulliyya arbi'u irbi'u irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una la tad'una asamma wala gha'iban innama tad'una sami'an qariba mu ne nag ci nii yéen yéen waa beneen côté bi ci nii lay feeñe ci képp koo xamante ne ko ku buur yàlla dëppale la te mu nekk koo xam ne ku texe la lenn ci secret yi nga xam ne mooy waxu yeneen ci bari sarsam bi mu wax nii keroog xaybar bi ñuy bugg ci biir Medina biñ nee ci xurwoow ba saxaaba yi wax ci kaw di di di sikkar ci kaw ci lañuy retrouver yenn secret yi tax mu mu wax leen ñu bàyyi loolu ndax lan day indi di yuuxu ci kaw noonu gu metti boobu day indi non seulement day mooy gis nga day da ngay fii mujj perdre sa voix mais da ngay mujj ba dootoo ko am sax comme li ma la jox exemple bi ma bi ma la wax ci Ablaye Niang noonu mooy da dem ba yow loolu sax da ko dul mën ci mooy bu gën a tuuti boobu dootoo ko mën mooy sa voix bi mooy mujj dee ci saa si nga am problème voix mu ne nag loolu nag moo tax mu ne alladi ad-da'ul 'udal feebar bu metti wa mu am na bu la dalee kon alladi bi nga xamante ni yubtilu bi huduthihi gis nga bu la dalee juhdahum bil kulliya mooy jahdahum bil kulliya mooy léegi effort yi nga doon def lépp lay arrêté dootoo ko man du tout léegi nag looloo tax yonent ma lay saaf nag ne leen nag kon nag wàcce leen seen kàddu voilà wàcce leen seen kàddu moo tax mu ne walam yanhahum anil jahri wala anil dhikr te bu te terewu leen ci wax ci kaw est-ce que da ngaa Muusa comme li ñu wax sànq ne uskutu la leen wax noppi leen te sax laa ta laa laa tadkuruna Allah bu leen tuddee ci yàlla. bi hadhihi sifa ci lu mel ni waxu leen lool la terewu leen ko mais dana ngeen wàcc seen kàddu kon terewu leen ñu wax ci kaw te terewu leen tudd yàlla gi ñuy tudd yàlla te lañ la doon wax allahu akbar allahu akbar allahu laa ilaha illa allah lañ doon wax mu ne walaw nahaahum bu doon ne da leen a tere anil jahri ci wax ko ci kaw mul feeñ laqaala kononte kon dina ihfadu aswaatakum wa asarru dhikrakum wala tajharu bi bu doon lool lool la leen di wax ihfazu aswaatakum protéger leen mooy téye seen baat yi ngeen wax ndànk seen sikkar ngeen wax ko ndànk te bu leen ko wax ci kaw walaw nahaahum ani zikri te bu leen tere woon tudd yàlla gi tudd yàlla noonu laqaala skutu kononte kon daleen na noppi leen walakinahu sallallahu alayhi waaye ba des moom alayhi salatu wasalam raddahum ila rifqi ala anfusihim bil jahri alladhi la yalhaquhum ma'ahu dararun yata'adhawna bihi li annahu sallallahu alayhi wa sallama sayyidul atibba wa aqalul uqala wa arhamu bi ummatihi sallallahu alayhi wa sallama min al aba'i wal ummahat kama wasafahu mawlaahu bi qawlihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allahu akbar Allahu akbar Ah! <laughs> imaam ah, ah, Cheikh Omar at-Tuuri al-Gadawi radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon mu ne bu leen tere woon kon ñu tudd danaan leen uskutu noppi leen waaye li am ba des non seulement waxu leen bàyyi leen tudd gi ngeen di tudd wala ngeen wax ko ci suuf kin naxu waaye li am ba des moom alayhi salaatu wasalaam raddahum ila rifqi da leen a delloo ci ndànk di def mooy di sikkar sikkar goo xam ne gu teey la goo xam ne doo wax ci kaw di mettil ba sa corde vocale yi nga ci am problème boo xam non seulement yow da ngay dem dootoo ko mën a ci temps en temps mais day dem ba dootoo ko mën du tout yëkkati voix ci boppam nga dul man mooy même bi gën a suufe dootoo ko man mu ne moo tax da leen a delloo ci ci ndànku ala anfuhim ci seen bopp bil jahri ci wax ko ci kaw waaye mooy avec douceur alladi bi nga xam ne yaa laa yalxaqu maahu dararun yata'adhawna bi boo xam ne du ñu ci jële feebar boo xam ne lor boo xam ne moo leen di dal ba mu ñu mujj leen di leen yóbbu ñuy warale leen a xoolal seen waay li annahu ndax moom alayhi salaatu wasalaam sayyidul atibaa mooy sangu ñi nga xam ne ñooy pajkat yi wa aqalul uqala mooy ki xelam mooy mooy xel mi tax ñuy wax sax al aqlu ci boppam buñ koy wax mooy bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy gën a xellu ñépp wa arham te moo gën yërëm bi ummat yi ci xeetam minal abaa yi ci baay yi wal ummahaat ak ndey yi yow jullit bi lu la sa baay ak sa yaay sopp sopp sopp xamal ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo la gën sopp ki say baay ak sa yaay mu ne kem ni nga xam ne noonu la ko boroomam moom alayhi salaatu salaam daal di décrire ci suuratu ba ci fin bi laqad dëgg-dëgg jaakum dikkal na leen rasulun am ndaw min anfusikum boo xam ne ci seen bopp la aussi si yéen la bopp azizun ku tedd la alayhi non azizun yi mooy dafa nekk loo xam ne lu diis la ci moom ma anittum gis nga li leen di dal te ngeen nekk ko te du jaamu yàlla wala contraire ay bàkkaar loolu lu ko metti la moom xarisun ku xër la ci yéen de ku xër la ci ngeen dugg ci lislaam gi te bu ngeen ci newee ngeen nekk ci leen seen borom digal bil mu'miniina ak xër ci jullit ñi raufun rauf la ku ñeewante ci yéen rahim ku yërëmaakoon la ci yéen mooy ne yeneen tubaab yi sax waxu leen bàyyi leen waxu leen kii kon loolu mooy wane ne kon. loolu la mooy ne lan moo tax mu leen di wax lool ndax dafa am feebar bu mu lay jox te loolu moom yuuxukat bu ne xam ko bu dee ci yuuxu nga dëkk da ngay mujj sa sa voix yi mooy yàq yonent mi alayhi salaam nag lool la leen doon mooy tudd kuloo moo tax ah léegi ah, Cheikh Omar indi na fii ñoom Cheikh Zarruq rahmatullah alayhi ak ñooñ ñoom waxu ñoom Cheikh Ash'arani rahmatullah alayhim léegi euh, léegi nag pour euh, ak ñoom Seydina Jalaaluddin as-Suyuuti imaam as-Suyuuti rahmatullahi alayhi léegi nag xam naa ni ñuy def mooy dañuy jeexale ci moom lim indi ci Cheikh Omar kon dalil yàngo léegi léegi léegi léegi nga ne ma hee fii mu ne manoo demee noonu yow fii mu ne même bu dee ne bu buñ la d'accord lii lii kene waa ay yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yuhallilunaka loolu moom c'est sûr que allahu akbar la te dane ñoom ñoo ko doon defandoo léegi nan ngay tontoo Seydina Abdullah ibn Mas'ud mi nga xamante ne nii sawaay xam nga ni mel ak saay ni mu jege woon alayhi salaatu wassalaam moom mu ñëw daal di leen fekk ñoo xam ne dañ ko doon def ci jàkka ji mu dàq leen ba pare ne yéen nee na fa indi yéen fi loo xamante ne nii mooy bid'a la te yéen na ngeen ci yéen est ce yéen féete kaw xam-xam saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah <laughs> léegi léegi lan ngeen di tontooloon Cheikh Omar ba léegi bi muy indi radiyallahu li ci a Cheikh Zarruq daal di wax ak li muy dëgëral euh, sikar ci kaw mu indi loolu mu ne fal jawaabu anhu Cheikh Cheikh Zarruq rahmatullah radiyallahu mu ne ni tontoo jëfu Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu mooy radiyallahu anhu lam yablughu hadith targhib fii aw annahu ankara al hay'ata wa mu ne lii de moom li ñuy tontoo ko ne yéen li ngeen wax naan cher yéen fii mu ne léegi eh, wax leen ba pare rek ba léegi nii tu ngeen am tontu ci li nga xam ne mooy le Seydina Ibn Mas'ud def ay wax leen léegi mu ne lool ni ñu koy tontoo moom as-Cheikh Zarruq radiyallahu anhu mu ne këne annahu këne mooy ni ñu koy tontoo mooy këne moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud këne xadiis bii nii ak xadiis yi nga xamante ne ñooy wax di xemmeem loo te yonent mi alayhi salaatu salaam di ci xemmeem loo sikkar ci mbooloo da koo jot comme lii ñoom gis nañ ñoom Seydina Abu Hurayra ñoo ñoo ko solo ak yooyu gis nañ muttafaqun alayhi la te liñ wax dafa leer ma ak Seydina ñoom Seydina Abu Sa'id al xaw mi min qawmi tama'u amul yenn nit yoo xam dañoo dajaloo yazkuruna Allah azza wa jalla di dajaloo buur yàlla di di di dajale di tudd buur yàlla mi nga xam ne màgg na kawen ak tamit bi mu ne biñ mujjee wax nii muttafaqun alayhi bi mu ne malaaka yo biñ ñëwee seen borom laaj leen nan la ñuy def te moo leen gën a xam mu ne ñooñu yusabbihuna ko ñu ngi lay sàbbal wa yuhalliluna ko naan laa ilaha illa allah ak yu mel noonu léegi euh, ñu ne kon yooyu noonu xadiis yooyu da koo agsiwul ci moom ndax yow li nga wax d'accord nañu ni mu jege woon yeneen ci ma lay saabsaab mais Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nit loo màgg màgg màgg tekkiwul ne xam-xam bi yépp dara rëccu la ci. loo jege jege yonent mi alayhi salaatu salaam tekkiwul ne amul dara lu rëcc loolu tekkiwul loolu gis nañ ñi ko gënoon a jege yonent mi alayhi salaatu salaam fopp ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moom mi nga xamante ne nii dañ koo laaj ci ci ci ci ci ci euh, ci affaire miraas bañ ko laajee mu ne lool xaw ma ko dégguma ci dara dajale ni ñuy laaj leen te pourtant moo gënoon a jege yonent mi alayhi salaatu salaam ab saxaaba boo xam ne bokkul sax ci ñi nga xam ne ñooy ñoom la ñuy lim naan ñi ko gën a jege moom moo dégg xadis bi ñëw wax ko te pourtant Seydina Abu Bakar mooy ki gënoon a jege Yonent bi alayhi salaatu salaam bañ ko ne koo gën a sopp ci góor ñi da ne woon Seydina Abu Bakar te mooy rafiquhu mooy àndandoom bi nga xam ne moo ne newoon ak moom Makka ci tufuula gi bañ yonent bi mooy ko njëkk a gëm ak yooyu yëpp ak fi mu ànd ak moom gàddaay ak moom doon nekk ak moom yonent na la sa sam doon dajeeg moom guddi gu ne di dajeeg moom ñuy waxtaane mbiru jullit ñi soit ci yonent bi alayhi salaatu salaam wala kër naa Abu Bakar yonent bi alayhi salaatu salaam doon woon deñ këram malgré tout ça moom am na yoo xam ne dañ koy laaj ci diine ñu mën a xaw ma kon kay bu dee kookoo naan moom yooyu di ko rëcc mooy Seydina Abdullah ibn dañ naan ne mooy bu ko échappé kay mu gis loo xam ne gisul woon ñu koy euh, déggu ci yonent bi saa sam wax ci dara waaye boobu du wax xool bi mu fiy àtte ci affaire am na benn masala buñ ko laajoon ñu ñëw laaj ko ko kuufa mu ñëw ne ah loolu de awma ci sunna mooy awma ci dégguma yonent bi saa sam wax ci dara mu ne léegi nag damay def ijtihaad mooy damay effort d'interprétation li ma jot a xam ci alxuraan ak sunna ma fexe ci loolu ma basé wu ci daal di tontu génn ci acte bu xam ne dina ànd ak leeg bi laaj bi ngeen ma laaj ci affaire suuf la woon dama jàppatul exactement hadis boobu nag mu ngi ci saxiixay bi en tout cas li ma leer moom euh, bon mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari dama jàppatul hadis bi exactement. ci sujet boobu exactement moom mu ne léegi bi mu defee mu def ijtihaad ba pare am benn saxaaba bu ñëw laaj mu ne ko lii laa àtte mu ne ko man nii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam àtte na man ak samay ñoñ àtteel nañu àtte bi nga wax nii lu mel noonu la yonent bi lii la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam àtte suñu mbir te moo doon même question bi mu daal di sant yàlla mi nga xam ne moo dëppale moom ijtihaad bi mu def ak li yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngale waaw akbar kon mu dee ne kooku kay moom kay loolu rëccoon na ko kon dañ naan la lii it Cheikh Zarruq radiyallahu anhu ne dañ naan kon première tontu bi mooy que ne dafa bokk moom mbir mi da koo échappé waaw loolu rek la mooy ne que mbir mi euh, da ko échappé annahu lam yablughu jotewu ko xadiisu ak targhiib xadiis bi nga xam ne mooy xemmem loo fii ci sikkar ci mbooloo aw wala sax mooy xadiis boobu am na ko sax waaye an annahu ankara hay'ata wa nahwaha wala boobu mu ne moom li mu li mu bañ bi mooy bi mu ñëwee fekk nit ñi niñ ko doon defe ak yu mel noonu mooy façon biñ ko doon defe amaana mun muy loolu la tamit mën naa nekk loolu waaye lu mu ci man di dem xam nga la ihtimaal la mooy bu ci nekk mën naa demee nii mu ne moom Cheikh Zarruq radiyallahu anhu wa illaa burul ndax lii mooy lii njëkk mooy da naan mooy boroom xam-xam bu defee dara te mu am texte yu leer yu nekk ci wet bi yoo xam ne pourtant day digle loolu muy tere dañ naan amaana comme ni imaam Ahmad waxoon ne la'alla Maalik lam yablughu xadiisu Abi Raafi' ci masalaam euh, euh, euh, kii boo xam ne bàyyim boo xam aw aw fas wala non aw gëléem boo xam ne yow yaa ko moom waaye mu rëcc mu rëcc la yow mënoo ko jàpp lu dul léegi est ce que kooku boo ko defee comme comme ni ñuy jàppe comme sayd comme la chasse ni ngay jàppe chasse nga rayee ko noonu mooy comme nga sànni ko flèche mu dee noonu est kooku dina dagan moom imaam Maalik dafa jàppoon na non ndax lii bàyyi ma la boo xam ne animal domestique la bokkul ak loolu animal yi rëbb loolu man nga ko def mais animal domestique kenn du ko rendee noonu léegi te pourtant Abu Rafi radiyallahu anhu Seydina Abu Rafi dafa indi radiyallahu anhu xaris boo xam ne yeneen ci wàllu sàrsam dane loolu noonu bu demee noonu defee jëflante leen ak bàyyi ma boobu comme ni ngeen di jëflante bu ngeen di chasser le gibier wala yu mel noonu yi ñuy yi ñuy euh, mais imaam Malik moom dafa jàppoon ne loolu noonu daganul mooy ku ko rayee noonu loolu du dagan imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi biñ ko laajee loolu di wax noonu ak waxu imaam Malik bi dane la'alla Malikut la'alla Malikan amaana keni imaam Malik lam yablughu jotewu ko xadiisu xadiisu kan Abi Rafi' loolu rek la mën a nekke ndax imaam Maalik ak ni mu mel ak xadiis ak ni mu xame xam-xam ni mu soppe xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam dina gis ne lii la yonent bi alayhi salaatu salaam ne loolu baax na moom mu naan baaxul lenn rek mën a am mooy kon xadiis boobu da koo agsi da agsiwul ci moom te loolu bu dee saxaaba yi ñu la wax ñoom Seydina Abu Bakar la anhu ñoom Seydina Abdullah ibn mas ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu dal xëy kon imaam Maalik jar mu ñuy wax que ne am na lu ko rëcc. kon loolu la mooy ngànt googu lañ mën a joxeel que ne mooy ne kon imaam Ibn Mas'ud comme le Cheikh Zarruq wax ni radiyallahu anhu te Cheikh Omar di ko toxal ci rimaax ni radiyallahu anhu ma que ne amaana moom mbir mi mooy xe xadiis yi xemmam loo loolu sikkar ci mbooloo doo ko agsiwul ci moom walla boog moom mu ne agsi na ci moom waaye mooy façon bi ndax tamit mbir mën na nekk loo xam ne lu dagal la mais ni ko nit ñi dafa tax dootul baax waaw loolu bari na di jàngale comme xadiis yi bu pour nekk ci li ñu nekk ba léegi xam nga lu baax la jàngale diine lu baax la mais bu dee jàngale moom dañuy ñëw góor ñee jigéen ñi bopp fu ñu toog mixité boo xam ne ñiy toog ci benn góor x boo xam ne du koj armaalu keneen ci toog ci wet gi ñu takkaloo noonu bu boobaa est-ce bu boobaa dañ naan jàngale xadiis moo xaram wala jàngale alxuraan wala tafsir alxuraan moo xaram wala conférence ci diine moo xaram non dañ naan mooy ku fekke lool danga naan dangay ngay tere lool léegi nag ku xamul mën na jàpp ne da nga koo tere parce que da ngaa bëgg wax ne jàngale xadiis baaxul non fekk waxoo lool mooy façon bi ñu ko defee boobu moo baaxul mooy dajale ñépp ñu nekk benn mbooloo loolu noonu loolu loolu moo xaram te looloo tax nga ne da moo tax mu ne soit xadiis bi xadiis yi tegtale di wax di di inciter nit ñi di leen xemmem loo boobu yooyu agsiwul ci moom wala mu nekk loo xamante ne façon bi ñu koy defee moom la tere mu ne wa illaa wala bu dul lii rek fala yasixu inkaaruhu bi hada al waji banda sixati al xadis moom seydna abdullah ibn mas'ud du mën a weddi euh, du mën a wér ak weddeem ñoo xamante ne dañuy booloo di sikkar ginnaaw bi nga xam ne ci la xadis bi wére voilà kon lool la mooy kon léegi yéen loolooy seen tontu kon loolu la voilà lii kon day gën a dëgëral suñu waxta loolu xadiis yi moo ko moo ko leeral te yeneen ci ma sar sam mooy kii tëral yi léegi yow ci yonent bi alei boppam moo wax wax ju leer léegi nag saxaaba boo gis mu mu bañ loolu mooy ne ne bari na gis nañ te dina Abdullah Ibn Mas'ud nga xam ne bi na Abu Hurayra naan képp koo xamante ne nii dafa échec mooy ku jullee ku waajal néew euh, biñ koy waajal kooku dina am montagne ci ci ci ci ci ci tiyaaba bu toppee ci néew bi ñu waajal ko ba jullee ko dina am beneen montagne ci tiyaaba moom loolu jàpp mësu ko woon a dégg ba affaire bi mu dem Seydina Abu Hurayra ànd ak moom ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ñu laaj ko mu ne ko yow sama yaay ndax euh, Seydina Abu Hurayra wax ko lool radiyallahu anhu ne ko ndax déggoo yonent ma lay naan naan naan naan ku ku topp ab ab ab néew ta ko tamit ñu waajal ko ba jullee ko dina am xiiraat bo ku ko topp buñ ko buñ ko waajalee buñ ko ju bu fekkee ñu jullee ko dina am beneen xiraat mu ne waaw. yo Seydina Abdullah ibn Umar ne kon de kon yee kon de ñaata xiiraat mooy ñu ñaata montagne yiiw moo ñu rëcc te moo doon ki mu doon. al asari nga xam ne lu mu mas a dégg yonent ma la saa saa di ko def loolu lay def moom malgré loolu loolu da koo échappé woon dañ naan Seydina Abdullah ibn Mas'ud soit da wala façon bi la tere sinon mooy mbir mi man de bu ko teree mooy manu koo tere ci noonu rek te loolu mooy doxalu saxaaba yi radiyallahu anhum du ñu gis ne lii wér na ci yonent ma la ñu koy tere mooy ne ñaari ngànt yooyu rek fi mën a am soit da koo échappé wala façon bi la doon tere. léegi nag ginnaaw loolu kon léegi nag ñu jeexale benn loo xam ne ba léegi Cheikh Omar radiyallahu anhu eh, muy benn fatwa boo xam ne eh, imaam as-Suyuti moom moo ko tudd eh, ci téereem boobu as-sayful qaati'ul laami' li ahli al-i'tizaal ash-shawaani' as-sayfu téere bi noonu tudd as-sayfu jaasi ji nga xam ne al-qaati' biy dog al-laami' tey melax de lerat li ahlil i'tizaal ñi nga xam ne ñooy waa mu'tazila yi ash-shawaani' voilà <laughs> léegi dafa tudd benn kii ne kii dañ ko euh, euh, nu mu tudd euh, imaam imaam al-Haafiz Ibn Hajar lañ laaj xoolal li Cheikh Omar wax ba léegi ñu ngi ci rimaa rimaaxu xisbir raxiimi ala nuxuuri xisbir rajiim bu Cheikh Omar al fuuti ala Omar ibn Saïd al fuuti al tuuri al gadawi raxmatullah aley mu ne xoolal wakada moom Cheikh Omar radiyallahu anhu mu ne wakada na ko noon suila lañu laaj sheyul sheykhul islaami muy sëriñu lislaam wa rasul muhaddisiina jiitu muhaddisiin yi mooy mooy sëriñu muhaddisuun yi mooy seen tet bu jamono wal xuffaat yi te mooy njiitu ñi nga xam ne ñooy xuffaat yi xuffaat léegi xam nañ luy xuffaat loolu defoon nañ ci benn kii <laughs> lan mooy xaafis lan mooy taalibu xadiis lan mooy xaakim lan mooy ainsi de suite voilà moom al imaam al xaafis nga xam ne rasul xuffaadi ñu ko kooku ngay wax mooy kan waaye mu ne shihaabu diin mooy jumu diine ji de eh, abul fadli loolooy dartam te dàkkantalam bàyyi ngëneel ahmad ibn hajar al kinaani al asqalaani di imaam ahmad ibn hajar al kinaani al asqalaani di imaam al xaafis ibn hajar mel na bu boroom bu ruuxul maraam ak sharx bi def ci saxiixu imaamul buxaari boroom fatxul baari qaddasallaahu sirta ala sirrahu yal na buur yàlla daldi gina setal ak mbóotam daldi koy gina parfaire voilà gin ko sellal yal na buur yàlla sellal sellal sirrahu mbóotam an jamaati minal muslimiin dañ koo laaj moom imaam alxaafis ibn Hajar ci am mbooloo lii mooy laaj bi benn mbooloo moo xam ne minal muslimiina ci jullit ñi talabati ilmin ay sàkkukatu boroom xam-xam lañ wa fuqaraa yajtami'una fi masjidi jamaa yus yusalluuna alfarida jamaa mu ne dañ ko laaj ne ko benn mbooloo ngi de ay mbooloo lañ ci jullit ñi ñoo xam ne ay sàkkukatu xam-xam lañ ay taalibe lañ ay way mooy fuqara ilallah ñoo xam ne mooy fuqara pas ay pauvre kese lañu noonu mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom dañuy dellu ñoom dañu soxlawoo yàlla voilà yajtami'una fi masjidin dañuy dajaloo ci benn jàkk jamaa def mbooloo yusalluuna al faridata jamaa ñuy julli mbooloo buñ jullee farata bi mooy ñu julli comme tisbaar wala tàkkusaan summa ginnaaw gi yadkuruuna allaha taala wa yusabbihuunahu wa yuhammiduunahu wa yukabbiruunahu bil waaridi fi fi sunnati saxiixati al ma'suura bu pa ba pare ñu dajaloo di def si zikrullah di tudd yàlla di ko sàbbaal euh, di def ay alhamdulillah alhamdulillah di def yooyu bil waaridi ci yi nga xam ne mooy li rot fi sunnati saxiixa ci sunna yu wér yi bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ci sikkar yi nga xam ne comme ni wax kalimataani xabibataani ila rahmaani saqilataani fi lmiizaani saqilataani saqilataani fi lmiizaani xafifataani ala lisaani subhaanallahi alazim subhaanallahi non subhaanallah wa bihamdi subhaanallahi al-azim subhaanallah wa bihamdi subhaanallahi al-azim muy xadiis Seydina Abu Hurayra ba léegi muttafaqun alayhi la yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ne kalimataani ñaari baat kàddoo ngi habibataani ila rahmaan oh ñaari kàddoo ngi yoo xam ne yu soppoo la fa borom bi subhaanahu wa mi fees dell ak yërmande xafiifataani ala lisaan ak ñoo woyof ci làmmiñ làmmiñ dara terewuñu koo wax yomba wax facile à prononcer waaye thaqilataani fil miizaan ak ñoo diis balance jëf yi ëllëg akbar balance jëf yi wa wada'al mawaazinal qist ay buñ tegee balance yooyu la gis nga ñaari kàddu yii sopp loola fa borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande woyof lool ci làmmiñ yi waaye ak ñoo diis ci balance mel ni dañ ko waa ñaar yooyu mooy lan mu ne subhaanallah wa bihamdi mooy subhaanallah wa bihamdi bàkk naa buur yàlla wa bihamdihi tudd naa tamit li nga xam ne mooy maa ngi koy sant subhaanallah al-azim subhaanallah tudd naa bàkk ak euh, euh, kii tudd naa buur yàlla mi nga xam ne al-azim mu màgg mi waaye waay gàcc ngaa laa maa moom buur yàlla mu tee mu màgg mi mu ne ñaar yooyu la loolu muttafaqun alayhi la te mooy dernier xadiis bi nekk saxiix imaamul Buxaari yi mooy dernier xadiis bu Buluuxul Maraam min adillatil ahkaam bu imaam alxaafiz ali ibn ahmad ibn ali ibn xajarin al asqalaani rahmatullah aley mu ne ñooñu nag di tudd mooy ci comme yu mel noonu la la dajale ñoom buñ jullee pare après ñu def mbooloo di tudd loolu di def ay sàbbaal subhaanallah comme liñ la wax sànq wa bihamdi yusabbihuunahu di sàbbaal buur yàlla wa yuhamiduunahu wa yaxmiduunahu di def ay alhamdulillah di ko sant wa yukabbiruunahu di ko bàkkaal ay allahu akbar allahu akbar bil waaridi ci li nga xam ne moo rot fi sunnati saxiixa ci sunna yi nga xam ne yu wér la yi nga xam ne dañ leen a solo jële leen ci yonent bi alayhi salaatu salaam wa ghayru dhalika an ak yu mel nii yoo xam ne ci salaf mooy ñu baax ñi lañ ko jële woon ñi jiitu woon wa yajtabi'uuna dhalika ñuy dajaloo ci loolu bi qiraa'atil faatixa ci jàng faatixa thumma ginnaaw gi yadhkuruuna allaha ñuy tudd buur yàlla la ilaha illa la bi hay bi hayatin ijtimaaiya yasduru anha riqa fi qulubihim wa wajdan wa sharaf wa shawqin wa istigraqin fi wahdaniyati ma'budihim mu ne ginnaaw gi ñuy tudd buur yàlla buñ taree faatiha tudd buur yàlla def laa ilaha illa allah mais yooyu yëpp ci en ensemble lañ koy defee mbooloo ñoo koy defandoo buñ koy def nag nga gis ñuy yëg bànneex bu xawe ci seen xol yi seen xol yi di tooy nga gis ñenn ñi euh, mooy dañuy àgg ci loo xam ne extase boo xam ne dañuy àgg ci extase boo xamante ne bu yéeme lay doon ñu ciy yëg ak ak ak bànneex gu rëy nga gis ñenn ñi daal di dañuy lap ci li nga xam ne mooy wéetal gi ñuy wéetal seen borom wax wahdaniyat ma'budihim boo borom bi nga xam ne moom la ñuy jaamu ndax li nga xam ne mooy sikkar gi ni muy neex mooy nga gis ñenn ñi nekk en transe mu ne fa minhum am na ci ñoom ba léegi mooy laaj bi ñu laaj imam al-Hafiz ibn Hajar bi fa minhum am na ci taalibe yooyu nga xam ne dañuy Eh, bu jullee ba pare dajaloo di sikkar nekk ci ci ay ay ay bànneex yu kawe ay ay xaal yu kawe mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom danga ciy dégg eh, ñuy wax kàddu gi faqat ñoom dañuy dem di tudd buur yàlla laa ilaha illa allah ba mujj gi dootoo dégg lu dul allah allah allah allah allah loolu ngay dégg mu ne wa minhum am na ñoo xam ne yusma'u minhu moom li ñuy dégg ci moom mooy euh, euh, euh, mooy day dem moom ba affaire bi da koy dugg dugg ba ay mooy gaay bu ñuy bu sikkar yi neexee allah allah allah allah bu demee yow après dangay mel ni ñeen ñi da dégg mu ne lu mel noonu la mu ne mu ne nag bu paree fa bi bihimul istighraq lool mooy bu ñu labee nekk ci biir vraiment ñii ñu ngi ci géeju géeju laa ilaha illallah ji léegi nag mu ne bu lool nag dañee ci ñoom xatama waxidun minhum bi laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yaxtimu bi bil fatiha wa yaxtimu baaqil jamaa kadalik thumma yad'una wa yatafarraquuna hada da'buhum wa xaaluhum fa ankara alayhim shaxsun qaa'ilan ñu ne ba léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar ne buñ defee lool ba pare day am nag ci ñoom koo xam ne buñ ñëwee nag ba ba phase boobu ñu génn nag exal bi ñu newoon ak euh, xaal yu kawe yooyu ñu newoon am kenn nag ci ñoom daal di tëj ci buy tëj jataay bi ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après mu tëje faatiha ñeneen ñi mu ne ñeneen ñi tamit daal di tëje ñeneen ñi ci des tëje comme moom faatiha ginnaaw gi ñu ñaan après ñu daal di tasaaroo ñu daal di dem nee na lii daal da'buhum wa haaluhum mooy seen habitude moom lañuy def daalika lii da'buhum wa haaluhum mooy seen habitude te nii mooy seen état yi la ñuy def mu ne le mu ne ñu ne fa ankara alayhim ah shakhsun qaa'ilan am benn waay nag boo xam ne dafa jóg ci ñoom ne leen waa yow ne ñii li ñuy def baaxul lii mooy comme façon wax yooyu rek ñii li ñuy def dara baaxul voilà mais bi léegi lan la wax waa jooju hada al ijtima wa bi dhikri bid'a mu ne leen lii nii mooy waa ji daal jóg ne leen yéen lii ngeen di dajaloo ngeen di dajaloo ak di yëkkati seen kàddu yi ci sikkar loolu noonu bid'a la nee am beneen waay sax bu tëb wa qaala aaxar haa'ulaa'i kilaabun ya'uwun ah am benn waay bu jóg beneen waay ne ñii waay ñii duñu dara ay xaj lañ rek yoo xam ne yuy mbaw lañ ya Allah ya subhaanallah ah, mu ne waqaala aaxar beneen ñetteel wa addikru bil jaari laysa lahu aslun am keneen ku ñëw ne leen yéen ñetteel beneen ñetteel waay ne leen di sikkar di ko wax ci kaw muy leer loolu amul benn cosaan ci diine ndax lan wax bi suñu boroom ne ku rabbaka ne yonent bi alei saatu salaam tuddal sa boroom fii nafsika ci sa bopp tadarruan boo koy def nga nekk koo xam ne dangay ngay woyof da ngay kii wàcce sa bopp di ko def ndànk waxiifa ak ndànk nga koy def ci kàddu yoo xam ne yu ndànk mooy ndànk nga koy def yoo xam ne ci biir moo xam ne duñu ko dégg sirr lay doon voilà nga def ko ngir sa boroom képp toroxlu ci moom waaye di ko def ndànk wa duunal jahri ba pare mu ne loo xam ne buur yàllaa ñu wax sax mooy la wa duunal jahri mooy ci loo xam ne te du loo xam ne du nekk lu kawe minal li ci wax doo wax ci kaw mooy wax ko kon ndànk kon moo tax waa ji ne aaya bi mooy wane ni kon yéen ñii li ngeen def bi daala amul cosaan léegi ba pare ñu daldi ciy teg ne te yonent ma ne saab saab nee na xayru dikri xufiya yonent mi aleyhi salaatu salaam ne li wan leen def baaxul di bi gën mooy bi nga xam ne dafa nëbbu léegi nag ñu ne Seydina al imaam al xaafis fa hal yajuuzu maa yaf'alu haa'ulaa'i bi haadihi ay hay'a wa dhikri jahran aw hal yustahabbu am laa ñu léegi nag ñu ne imaam al xaafis ibn Hajar laaj bi nag mooy ginnaaw bi ñu la décrire affaire bi ni mu demee ñoom li ñuy def ak ñu jóg di leen weddi ne li ngeen di def baaxul ñu ne ko ndax lii possible na. di def di sikkar di tudd buur yàlla di def sikkar ci façon bi ñu koy defee ñoom ak di ko wax ci kaw wala boog dafa nekk loo xamante ne nii lu ñu sopp la wala déet ñu nekk tegal ko ci ne te am na kenn ci ñi ko doon ñi doon weddi gaa yooyu doon def loolu thumma inna ba'd al munkirina araada an yadxula alayhim min dashtighalihim bi dhikri xaari al qur'aan yi kenn ci ñoom di àgg na ci sax ba yemul ci wax rek mais bëggoon naa dem dugg ci seen biir jamono ji nekk ci seen sikkar yi fa jàng alxuraan ci seen biir nag ba pare ne <laughs> fa ida lam yubtilu dikra wa yastami'una alqur'ana wa yaskutu faqad xaalafu qawla allahi ta'ala fa yadda'i fa yadda'i alayhim xiina idin xaalafu allaha ta'ala fa hal lahum dhalika am la léegi ñu ne waaji waa ji moom àgg na ci ba day dugg ci seen biir fekk leen ñuy sikkar mu ñëw ci seen biir di tari alxuraan ba pare nag naan leen bu ngeen arrêté wul seen seen sikkar yi ngeen di def yéen wuute ngeen ak alxuraan mi nga xam ne mooy ci wax ju ne wa ida quri alquraan fastami'u lahu wansitu mooy ne li alxuraan ne wa ida quri alquraan bu ñu jàngee alxuraan fastami'u lahu dee leen ko déglu wansitu da ngeen cellantu moom mu dugg ci seen biir fekk ñu ngi sikkar mu ne leen ñu muy jàng alxuraan ne leen ay wa léegi nag di sàkku ci ñoom ne leen arrêté leen seen sikkar gi su ngeen déglu alxuraan jii may jàng laa bu ngeen ko deful rek kon wuute gee nag li suñu borom wax ci aaya bi ñu la tuddal sànq wagaa yi ne imaam alxaafis ibn xajar fa hal lahum daalika am laa mais ñooñ est ce que am nañ droit def lii wala déet ne waxal yajibu ala zaakirina xiina idin as-sukuutu wal istimaaw wa yasamu ida lam yastami'u am la léegi nag ñu ne ko ba léegi imaam al-Hafiz waa léegi en plus que est-ce que ñoom ñi def loolu loolu war na leen ñu ñëw fekk ñuy sikkar ñu ñëw di jàng alxuraan seen biir naan leen noppi leen est-ce que mën nañ koo def waaye ñi nga xam ne ñooy sikkar est-ce que ñoom dans ce dañuy obligé arrêter seen sikkar gi ñuy def déglu waa ji wala déet te bu ñu bu ko arrêté wul te dégluwuñ ñu nekk ñoo xam ne bàkkaar la ñuy def bu dee ne dégluwuñu wa ji yajibu ala al munkiri alayhim wa man yu'addibuhum bil qawli wal fi'li afiduna musaabin léegi ñu ne ko te lan moo war ci ñi nga xam ne ñooy weddi gaa yooyu di sikkar noonu ak ñi nga xam ne ñoo leen di jéem a nee na ñooy ñoo leen di yar ci ay wax ak jëf naa leen bàyyi leen ni ngeen def te tamit di ko jëf ñu ne ko ah ñu ngi lay ñaan nga jariñu yal na buur yàlla fay la yow imaam alxaafid ibn xajar ci tontu bi nga xam ne moom nga ñuy waaj tontu ci laaj bi kon laaj baa moom laaj bi ci gàttal mooy pour kii ko mooy dañu laaj imaam alxaafid ibn xajar ne ko ay am mbooloo yoo xam ne ay sàkkukatu xam-xam lañ dañuy ñëw julli mbooloo farata ba pare ñu daal di dajaloo def di sikkar yàlla def ay subhaanallah alhamdulilah ak allahu akbar ci yoo xam ne yu ni comme ni mu rote ci sunna wala ci yenn salafu saalix yi nee na nag am ay mbooloo yoo xam ne dañoo ñëw léegi ni ñu koy defee mooy buñ ko defee ba pare après dañuy jàng dañuy jàng kii boobu bu ñu commencé dañuy jàng faatiha commencé di wax yooyu après ñu paree léegi nag dañuy nekk bu nee ci biir da ngay gis ñu nekk ci extage nekk ci transe ñenn ñi al ban mujj gi allah allah ji ngay kii dañuy dem ba ha ha ha ha ngay dégg ci ñenn ñi après buñ génnee ci loolu ñuy daldi tari faatiha kenn tari faatiha ñoomit ñu tari mooy ñu ànd ci après ñu def laa ilaha illallah daldi def noonu après ñu daldi ñaan am nag ay gaa yu ñëw ñii ne leen yéen li ngeen di def bidaa la voilà ñee ñëw ne leen lii ngeen di def du sunna amul benn yoon ci sunna ci xadiis waaw kenn ki moom ki ci gën a garaawle mooy que ne ñi ay xaj la ñuy yuuxu rek yaa subhaanallah léegi ba kenn ki moom waxuma dara mu ne dabaj ci seen biir ne day jàng alxuraan ngir ne leen nag noppi leen ndax alxuraan ne bu ñuy déglu al bu ñuy jàng alxuraan na ngeen déglu wa an surtout da ngeen cellant léegi ñooñu est-ce que ñooñuy def lool war na leen li ñu def noonu la walla ñi nga xam ne ñooy sikkarkat yi bu boobaa dañuy obligé wala noppi war noppi ndax ñu ngi liy jàng alxuraan ci ñoom wala déet imaam alxaafiz ibn xajar daal di tontu rahmatullahi alayhi léegi nag mu ne mu ne naam pour tontu première mooy est-ce que euh, sikkar ci kaw di ko wax ci kaw mën naa ne këm déet mu ne naam yajuzu zikru jahran wa in kaana al israaru afdal wala yalzamu min kawni shay'i afdalu min shay'in salbul fadli an al mafduli al-Haafiz ibn nekk ak zikru jahran di ko def ci kaw di ko wax ci kaw mën naa nekk wa in kaana al israaru même bu dee ne wax ko ndànk afdal moo gën comme le hadith bi ñu gisoon sànq wala yalzamu te nag loolu du tegta du tegtal que ne mooy obligé min kawni shay'i afdal min ash-shay'i salbul fadli anil mafdul an tekkiwul ne mbir mii moo gën moo gën tekkiwul ne beneen bi baaxul mooy buñ la nee lii moo gën tekkiwul ne tekkiwul ne li mu gën baaxul mooy ndax lan mu ne qadiyatu dhalika an yashtarika an yashtarika fi asli al-fadli wa yazidu ahaduhuma wa laysa afdaliyatu dhikri sirran li dhati sirri khassa mu ne ndax lan moo tax que ne euh, li gën tekkiwul ne li ñu gën baaxul mooy ne dañoo ñoom ñoo bokk luñ mooy dañoo bokk nekk am loo xam ne ñoo ko partagé ñoo ko bokk ci ngëneel am benn bi ëppalee am ngëneel gu mu ëppalee beneen bi looloo tax ñu naan lii moo gën mais ñoom ñaar ñépp a baax ba pare mu ne walay sa afdaliyatu dhikri sirran léegi nag buñ nee ne nag sikkar di ko wax ndànk moo gën tekkiwul du ne du ne ci lu ñu jooyal la mu ne walay sa nekkul afdaliyatu zikri sirran ngëneelu tudd buur yàlla sirran di ko wax ndànk ci suuf loolu nekkul ne moo gën ngëneel googu nekkul ci li zaati sirri xaas sa këne rek mooy ci suuf la ci suuf la kon le fait mooy ci suuf rek foo fekk sikkar du ñuy wax ci suuf rek moo gën mu ne noonoo du lu ñu joyal wala mafduliyatu dhikri jahran li zaatil jahri waaye ngëneel gu ñu gëneel gu ñu gëneel sikkar goo xam ne ci kaw nga koy waxit loolu noonu du loo xamante ni ci muy nekk ci wax gi nga koy wax ci kaw këni li nga koy wax ci kaw moo tax foo fekk sikkar bu ñuy wax ci kaw sikkar bu ñuy wax ci suuf moo ko gën mu ne du lool de bal afdaliyatu sirri mu ne li am ba des mooy ngëneelu li nga xam ne mooy wax ci suuf ji mu ne ngëneelu loolu li zaati euh, euh, euh, bal afdaliyatu sirri fi dhikri li bu'dihi 'anir riya mu ne boo gisee wax ci suuf wax ci suuf di sikkar ci suuf nga xam ne yow ak sa boroom keese la daal di gën mooy ne ndax dafa sori li nga xam ne mooy ngistal bi haythu yu'minu man ar-riya fil jahri ndax lan mooy nit kooku day nekk koo xam ne day moom moom am na benn affaire boo xam ne protégé wu na ci mooy gistal ndax loo xam ne moom ndànk la koy moom kese digganteem ak boromam la même ku ci wetam du yëg ne mu ngi koy def kooku mooy gënee mooy affaire wu gistal di wane ne man man je prononce bien la ilaha illallah du ko ci fekk moom. mu ne bu boobaa nag intafal mahzurul awwal anhu mooy li ñuy tere lu njëkk li te mooy ngistal day deñ mu ne wa innama qultu intafa almaxduuru li annahu ida alima aljaahiru min ida alima aljaahiru min ar-riyaa ya'manu min al-ajabi fa in amina minhu intafa almaxduuru saani voilà mooy que li tax ma ne nag mooy premier euh, li ñu doon tere te di ko daw dafay deñ mooy ne ndax nikki bu ki nga xam ne mooy si sikar di wax ci kaw moom bu dee ne xam na ne Ah. xam na li nekk ci wàllu li jëm ci ngistal ba pare mu mu mu assuré wu que ne yéem bopp yéem boppam du ko ci fekk ñeneen ñi tamit di yéemu ci moom du tax du ko ci fekk mooy beneen fa mooy beneen li ñu doon daw tamit day deñ mooy ne ngistal ak tamit yéemu ci sa bopp wala ñu ñi yéemu ci yow yooyu daal bu dee deñ na mooy mbir mi deñ na léegi nag fa in daafa ila dhalika iqaada ghafilin aw tanbiha zahid lam tab'ud rujhaaniyatal jahri mu ne nag am bu dee yii dafa deñ tël gi deñ na ci sikkar ci wax ci ko ci kaw deñ na tamit ci yéemu bu nit ki yéemu ci boppam wala faxe créé ak nit ñi di yéemu ci moom mu ne loolu mooy mooy moo bëgg nit ñi gis ko ak moom yéemu gi mu yéemu ci boppam yooyu bu deñee mu ne loolu bu deñee ba pare nga boole ci lan muy yee koo xam ne ku sàggan la woon ku ne ci wet nga xam ne du sikkar waaye lu fekk mu gis waa ji sikkar ci kaw tax waa ji commencé bëgg sikkaru bëgg tamit di sikkar wala boog muy attire attention wu nit koo xam ne dafa yëgadi ba moom mu xam ne sikkar ndeke lii la di ko def mu ne loolu noon bu amee xam nga ne loolu dootul soreeti këne sikkar ci kaw moo nekk loo xam ne mooy noot sikkar ci suuf ndax lan non seulement waa ji ci boppam day defar boppam mais day fexe yee comme ni Seydina Omar wax radiyallahu anhu ne damay wax ci kaw ngir dàq li nga xam ne mooy saytaane ak nelaw yi ak yi nga xam ne yee ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne mooy ñi sàggan ak yooyu ma yee leen ngir ñu mën a nekk ci yi nga xam ne mooy lu baax te di ko dégg. ah. ba léegi moom imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne. mu ne wa amma man qaala inna rafa sawti bi dhikri bid'a falam yusib mu ne kantaa léegi muy tontu bar benn benn ginnaaw bi mu waxee koon si kar ci kaw te ne loolu man nekk la mu ne antaa ki nga xam ne dane yëkkati sa kàddu ci sikkar bid'a kooku kene lool bid'a la falam falam yusib kooku kooku li mu wax jubut mu ne kooku dabul li nga xam ne mooy njub gi de li annahu ndax dëgg-dëgg sabata fi saxiixi min xadiis ibn Abbaas radiyallahu anhu ndax wër na ci saxiix ci saxiix yi ci xadiis seydna abdullah ibn abbas anna rafa sawti bi dhikri kaana ala ahdi rasulillah xiina yansarifu an-naas min al-maktuba ndax imaam seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu moom dane moom doonul woon fàttale ko xadiis bi muy wax xadiis bu wér la mu ngi sax imaamul buxaari rahmatullah alayhi eh, eh, seydna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom doonul woon yëg que ne euh, pare nañ julli lu dul ne da doon dégg nit ñi euh, euh, kii nu mu tudd day dégg li ko doon wan ne kii ne mooy da doon dégg saxaaba yi di sikkar mu xam ne julli ji pare nañ ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam hiina yansarifu an-naas min al-maktuba mooy bu jullee farata noonu la ko doon xamee ne ndax moom ca gannaaw la doon. léegi kon loolu day war ne kon ñoom dañ ko doon defandoo ci kaw après julli la woon moom nee na loolu laa doon yëgën pare na léegi summa qaala mu ne wa amma man qaala kantaa ki yoo xam ne ba léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar di tontu ci to laaj boobu rahmatullah alayhi haa'ulaa'i kilaabun ya'uluun ya'uwun mu ne kantaa ki nga xam ne dane gaa yi ay ay ay xaj lañ rek yuy mbaw mu ne faqad axta xata'an shani'an kooku juumte na def nag juumte na juumte ku rëy te ñaaw wa qaala qawlan te wax na wax joo xam ne yakaadu qaa'iluhu tuutee des ci ko wax an yaqan fil kufri mu tàbbi ci ka ci kii kéefër min jihati ci wàllu tashbihi aswaati zaakiriina le fait que mu jël baatu ñiy tudd borom bi subhaanahu wa mu leen di melale mu leen di melale ci loo xam ne mooy ay tàndu xaj mu ne lool rek tuutee des mu rotal waajooj def waajooju yéefër wa yastaxiqu ba pare waa ji ci waa ci waa ji di euh, daal di ciy euh, mérité ala itlaaqi daalika ci wax ji mu wax ñi naan gaa yi ak ñii ay kilaab lañ ay xaj lañ rek yu yóoxu mu ne kooku mérité na ak ta'zir ñu teg ko mbugal correction corriger ko kooku mérité na ñu daal di koy corriger mérité na ñu daal di koy corriger al baligh ta'zirul baligh correction boo xam ne bu matale lay doon allaa'iqi boo xam ne mooy mooy mooy mooy yemoo te moo war te moo moo moo mooy bi nga xam ne moom lañ war a teg bi lii ku mel ne kuy tenir wax yii nga xam ne mooy ta'zir li muy am mooy loo xam ne peine amu ci waaye def na loo xam ne dañ koo war a teg mooy xaakim bi juge bi mooy xool li nga xam ne mooy correction boo xam ne moo approprié mu ne kii nag war nañ koo teg kii correction boo xam ne allaa'iqi bi bi nga xam ne moo approprié bi yi ku mel ni ku tenir wax ju mel ni mu ne wa amma kanta ba léegi man xaala ki nga xam ne kanta ki nga xam ne man xaala moo ne inna zikra jahran ki nga xam ne moo ne tudd yàlla ci kaw laysa lahu aslun falam yusib aydan kooku moom tamit li nga xam ne moom la wax moom it dabul njub léegi mu ne bal lahu aslun asil koolu am na cosaan goo xamante ne gu gu taxaw la gu dëgër la après bu tudd xadiis yi nga xam ne moom lañ waxoon ci début bi sànq bi ñuy indi yooyu ak euh, xadiis saxiixay ni booboog romb na malaaka yi naan ñoom li ñuy def yu sabbixuunaka ak yu mel noonu kon kooku bu nee loolu ak euh, yooyu moom ne loolu di wax ci kaw loolu amul kii ak xadiisu sayna abu muusa al ashari yi tamit bi nekk saxiixay ni biñ gis bi ñu jógee xaybar noonu yooyu yépp imaam alxaafis daal di tegtaloo ci yooyu euh, ba léegi nag mu teg mu ne wa amma man qasada léegi mu ne kantaa ki nga xam ne qasada qiraata alqurani inda alladina yadkuruna allah taala li yamnaahum min aldikri fa qasduhu gayru sawaab li annahum fi ibaada wa qiraatu alqurani ibaada fala tatruku ahaduhuma lil uxra fala tutraku ahaduhuma lil uxra mu ne kantaa ki nga xam ne moom dafa jóg taxaw ci seen biir ngir weddi leen di jàng alxuraan mu ne kooku noonu euh, kooku li mu jëf tak li mu jublu ci lool fa qasduhu li mu jublu ci lool xayru sawaab du lu baax li annahum ndax gaa yii nii fii ibaada ñu ngi ci jaamu yàlla di sikkar nekk ci jaamu yàlla lool jaamu yàlla la wa qiraatul quraan moom alquran ji mu ñëw bëgg koo jàng seen biir lool jaamu yàlla la fala tutrak kenn nag du bàyyi ab jaamu yàlla ndax diwu mais mu mu ngi jaamu yàlla man ma bàyyi sama jaamu yàlla ngir moom muy def déedéet kenn du bàyyi benn ci boobu ngir beneen bi mu ne summa in kaana dhikran laziman yaqa'u fi masjidin qad jarat fii aadatu an-nas bi istimrari as-salati fii wa yaqa'u liman yusalli fihi tashwishun ala khushu'ihi wa ibadatihi fa yanbaghi mura'atu maslahati al-musalli mu ne bu dee ne nag dafa nekk euh, euh, euh, sikar boo xam ne ñoom dañ mooy laazim la ci ñoom loo xam ne dañ koy taqoo di ko def fii mas masjidin ci jàkka kat te ci jàkka jooj jarat fii aadam mais nag jàkka jooj aadaay nit ñi voilà aadaay nit ñi aadaay nit ñi dafa nekk loo xamante ne nii ñoom mooy bistimraari solaati fii mooy ne nit ñi lañ fay ñëw di julli saasu ne mooy comme jàkka joo xam ne ci marché la ne wala bërëb yi nga xam ne kenn du ko tëj léeg-léeg am ñu ñëw ñii mën nañu julli ba pare ñeneen di ñëw ay mbooloo di ñëw ñii di julli di dem ñii di julli di dem mu ne bu dee lu mel noon la wa yaqaw li man yusalli fii tashwis te ñooñ di jugg si di julli si ñoom bu ñuy sikkar di wax ci kaw dañ koy perturber day tax moom dootul euh, julli ji nga xam ne moom la waaj yi def ak ñu fay ñëwaat di ñëw di julli da leen di perturber bu da day indi tashwish tajwid mooy daal di leen euh, xaw a perturber ci li ñuy moo xam buy jàng faatixa day dem sax ba dootul mën a tekki ndax xamatul fu mu yem ndax sikar yi muy dégg waaye tamit ala xusuuan yi day tax duwaa ji dootul mën a concentré wu ci ànd ak xusuuan ci julleem bi ak jaamu yàllam gi mu ne bu boobaa nag fa yanbaghi muraata maslahatul musallin bu boobaa ñoom ñiy sikkar noonu ci kaw dañoo war di bàyyi xel di sàmmoonteeg li nga xam ne mooy yi ñiy julli si li nga xam ne mooy seen seen loolu mooy di di bañ leen na déranger tamit léegi nag loolu lan lañ koy def mooy ne bu boobaa mooy duñ leen ne yéen noppi leen mais dañuy def de telle sorte que ñi nga xam ne ñoo ñëw di julli comme que jàkk ji nit ñi ñëw di julli ñu def ko de telle sorte nekk benn côté boo xam ne nit bu ñëwee di julli du ko tashwish du ko ëndil benn jax-jaxal wala di ko yàq concentration am ak bàyyi xelam ci jaamu yàlla gi muy jàll muy julli ji mu ne wa amma qawlul kanta waxu keneen ki nga xam ne moo ne ida lam yastami'u al-qur'ana xaalafu qawla allahi ta'ala fa ka'annahu yushiru ila qawlihi ta'ala wa ida quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu mu ne kanta ki nga xam ne euh, mooy wax aji wax ji ne bu ñu dégluwul alxuraan gi yi may jàng seen biir dina wute nañoo waxu buur yàlla mu ne moom dafa mel ni mu ngi junj wax ji suñu boroom wax ci suuratul a'raaf aaya 204 ne wa ida quri alqur'aanu bu ñu jàngee alqur'aan fastami'u lahu na ngeen ko déglu wa ansitu ta ngeen cellantu mu ne waqad ixtalafa al ulama waqad ixtalafa al ulama imaam al-Haafiz ibn Hajar ba léegi ci rimaahu Hizbir Rahiim ala nuhuuri Hizbir Rajiim bu al-Umar al-Fuuti at al-Gadawi radiyallahu ta'ala anhu mu moom imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne waqad ixtalafa al ulama fi haadha al hal lil wujubi mutlaqan aw lin nadbi aw lil wujubi fi ba'd suwar lil wujubi fi ba'd suwar duna ba'd mu ne boroom xam-xam yi dañu wute ci aaya bii ko buñ jàngee alxuraan na ngeen déglu te ngeen cellantu hal lil bi ndax moom ngir lu war la mooy ku fu fu dégg alxuraan ci lu ñu jooyal da ngaa war a nopp aw li nat bi wala dañ koo sopp aw lil wujubi fii ba'd suwar wala boog day war ci yenn melo yi mooy ci yenn fànni duna ba'din paak yeneen yi ma ittifaaqi jumhuurihim ala annahu maxsuusun bi xaalati salaat ànd ak jumhuurul ulamaa dañoo dëppoo këne lii nii julli la ñuy wax mooy kuy julli di voilà loolu lañ la wax mooy bu ñuy julli imaam bi tari amul keneen mooy ngeen déglu voilà léegi euh, mu ne <clears throat> ba léegi moom imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne wa zaada ba'duhum fi wa xutba ñeneen yeneen ci boroom xam-xam yi ne ci julli la ak ci xutba mooy bu ñuy xutba wa qaala ba'duhum ñeneen ñi ne rahmatullahi alayhim innama li am ba des mooy innama li am ba des mooy daalika fi salaatil daal ci salaat mooy ci julli yi nga xam ne mooy yi nga xam ne mooy julli farata yi képp la voilà mu ne axrajahu yii nii yépp soloo na ko ibn jarir di imaam ibn jarir mooy at-Tabari E, e ibn Jarir at-Tabari wa Tabaraani yu ak imaam at-Tabaraani ñoom ñi ñépp solo nañ ko bis naa din ci sanad boo xam ne rijaaluhu góor nga fa nekk ci xaatu ñu dëgër lañu ñoo xam ne ñoom solo nañu lii nii léegi lan lañu ñu solo lan ah jëf gi nga xam ne mooy wax yii nii mu ne wa min tariqi talha ibn abd ibn abdullah ibn kurays nañ ci yoon talha ibn abdullah ibn kurays qaala mu ne ra'aytu abdallah wa ata mu ne abdallah wa ata yuhaddithaani ñuy waxtaan wal qaasu yaqussu fekk ki nga xamante ne mooy mooy mooy mooy ki doon nettali am koo xam ne dafa doon wax di nettali di di di di riwaaraate fa ma ne ala tastami'ani ma ne leen mais yéen xanaa du ngeen déglu ma maa ngi leen fekk ñu ñuy waxtaan ma ne leen mais du ngeen déglu kii nii di di di di di waxtaan ci waxtaanam mi tudd alxuraan du ngeen déglu mu ne fa nazara ilayya ñu daal di may xool summa xaddasa ñu continuer seen waxtaan fa qultu dhalika salaasan ma wax leen ko ñetti yoon ne leen mais yéen da ngeen dul déglu kii wa ngi <coughs> kii wa ngi waxtaan di wax ay alxuraan mooy waaye ñoom moom ñoom déranger wuñ ñoom ñu nga fële nekkuñ ci jataay bi di waxtaan fële ñoom ñaar en aparté déranger wuñ waa mbooloo ndax bu doon loolu lool lool lool mooy duñu ko def mais ñoom ñu ngi taxaw fee waaye ji mu nga nekk fële ñun ñu toog fee di ko kii nee na ma ñëw dégg waa ji di waxaale di wax ay alxuraan ma ne ko mais du ngeen déglu <coughs> nee na ñoom ñu daal di noppi. continuer seen waxtaan ma wax ko ba ñetti yoon fa xaalaa ñu ne ma innama dhalika fi salaat ñu ne ma noo lii nii ci julli la mooy wa ida quri al quraan gii ngay wax naan moo tax dañoo war a déglu non non loolu ci julli la léegi mu continuer moom imaam alxaafid ibn xajar raxmatullaahi alayhi mu continuer mu continuer mu continuer léegi euh, Euh, euh, léegi muy wax nag ci euh, mu ñëw ci ki nga xamante ne nii mooy beneen laaj bi ba léegi ci biir laaj bi kënee waa yow mooy dañoo gaay dañoo war a noppi après indiwaat na fi yeneen yeneen kii ay wa idaa qara'naa fattabi'il qur'aan ak yooyu Euh, léegi nag muy tontu waa ji nga mooy le fekk que waa ji ñëw moom fekk gaa yi jaamu yàlla mu ñëw dagg ko ci ñoom ngir ñu ne mu ne wala taqdir amri ala umumi même waa ji buñ ko jàppaloon li mu waxoon que dañ koy mooy que ne waaw wa ida quri al quran nañ déglu mu ne même lool bu ñu bu ñu nattale woon lool sax ci joyal wax jooju fala yaliqu liman lahu diinun an ya'mala ila an ya'mala ila naasi fi ibadatin wala an ya'muda ila naasi mu ne warul même buñ ko jàppoon noonu que nit ki bu koy jàng alxuraan dangaa war a noppi mu ne warul ci koo xam ne boroom diine la ku am dara ci diine la mu ñëw fekk ay nit yoo xam ne dañoo nekk fii ibadatin nekk ci jaamu yàlla fa fa yatasababu fii qat'iha alayhi fekk ci jaamu yàlla moom muy dem di waral loo xam ne day tax ñooñu war a dagg seen jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla ndax moom waaw moo tax mu ne moom imaam alxaafis rahmatullahi alayhi wa qaala al ulamaa boroom xam-xam yi sax nee nañ fii man salla ila gayri sitratin fi tariq al marra wa kaanat lahu manduhatun fi an yusalli fi gayri dhalika al makan annahu la ithma ala al marra li anna al musalli tasabbaba ila dhalik fa kadhalika huna idha ta'ammada qira'ata al-qur'ani 'inda man yadhkuru allaha li'tiqadihi anna istima'a al-qur'ani wajibun fa yaqta'u adh-dhakira dhikrahu wa yastami'u al-qur'ana la yajibu 'alayhi fi hadhihi al-hala an yasma' mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ba léegi ci xadis boo ci euh, masala boo xam ne day xaw a amaale lien ak bii nee nañu waa ji nga xamante ne nii day julli sans mu teg sitra mooy li ngay teg sa kanam booy julli bu dee ne yow képp nga nga teg ko loo xamante ne nii day tax moom mooy dox sa digganteeg nit ñi buñ fu ñuy jaar mu ne ñooñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañu ki nga xam ne day julli ñëw ci yoon woo xam ne fu nit ñi jaar la mu taxaw fay julli waaw ba pare te tegul sitra xam nga yonent bi alei satu salaam dane kuy julli bu kenn jaar ci kanamam mu ne sax kiy julli dem mu ne kiy julli sax euh, tegal mooy Euh, bul boo boo gisee kuy jaar sa kanam na ko puus ngeen mu bañ a jaar sa kanam bu bañee nga xeex ak moom ndax kooku saytaane la léegi euh, mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee nañ sax waa ji nga xam dafa ñëw fekk ci yoon woo xam ne fa la nit ñiy jaar mu ñëw julli fa te taxaw fan allahu akbar te la fekk mu am mu nekk place man du place bu xam ne moom am na mën naa feneen saa mu ñëw déranger nit mu ñëw fi yoon wi nit ñiy jaar mu daal di fay kàbbaar kooku nit ñi gaa yi boroom xam-xam yi am ñu ne ci ñoom këni rahmatullah kooku noonu buñ jàllee ñiy jaar ci kanamam amuñ benn bàkkaar bàkkaar bi ci moom moomu lay doon ndax moom mooy ki waral loolu mooy bàyyi na fi balaas bu ne yàmmalan mu man faa jullee ñëw fii di jullee ci kanamu nit ñi foo xam ne nit ñi dañuy aajowoo di fi jaar mu ne fa kadhalika na ko noonu huna fii moom la ñuy wax am ta'ammada bu dee waa ji moo tey di jàng ci jàng alxuraanam ji ñëw ci ñi nga xam ne dañuy tudd buur yàlla bu ko fay jàng ndax lan ngir jàpp fas gu ma fas kën jàng alxuraan dafa nekk déglu alxuraan bu ñuy jàng farata la bu ko ba bu ko defee moom ci loolu mu fas ne loolu farata la waa ji war a dog moom li muy jàng sikkar gi muy def arrêté ko ñooñu arrêté ko di ko déglu moom mu ne loolu sax même même loolu bu doon loolu la naka noonu ni mu ci waa ji nga xam ne day julli ci palaasu nit ñi yoonu nit ñi moog waa ji même bu mooy buñ jàppoon ne kene jàng alxuraan di ko déglu faratal kene bu doon loolu la sax wa yas loolu noon laa yajibu alayhi fi hadhihi al-haala an yasma waa ji sikkar nekk ci beneen jaamu yàlla amul benn mooy dafa warul ci moom muy arrêté sikkaram gi ngir déglu ki nga xam ne ngir déglu ki nga xamante ne mooy waajooju naan day jàng alxuraan malgré tout voilà léegi nag mu ne xoolal waqad qaala al ulama fi da'i al mustaghriq fi du'a mu ne même boroom xam-xam yi nee nañu ci nga xam ne day ñaan xóot ci ñaanam yi di ñaan nekk ci ñaan yi di ñaan mu ne ñooñu da laa yashuu assalaamu alayhi wala yajibu boroom xam yi rahmatullah ne waa joo xam ne dafa nekk di ñaan xóot ci ñaanam yi kooku noonu yow boo dukkee boo dikkee bul nuyoo yoonalu ñu nga ñëw fekk ku mel noonu nga naan ko asalaamaaleykum te boo ko nee asalaamaaleykum laa yajibu raddu fii daalikal xaal ci xaal boobu waa ji nekk di ñaan nekk ci biir xóot ci ñaanam yi nekk ci sóobu ci nekk ci noonu yow nga ñëw di ko nuyu ci kaw loolu mooy loolu noonu moom mu tontu la du nekk farata ci moom mu nekk fa kadaalika na ko noonu hada dhaakiru ida staghraqa fi yi bu dee ne dafa ñëw ba lap ci li nga xamante ne ni mooy gi muy comme niñ ko waxee ñenn ñi allah dañu dem ba allah allah ñenn ñi ha ha ngay dégg waa ji ñëw di leen mu ne kooku tam ki nga xam ne mooy sikar lap ci sikaram yi wa ida saqata anhu mu ne kooku bu dee ne lool loolu dafa rot maa huwa waajibun li nga xam ne farata la ci moom law la dikra bu dul woon alxot bu dul woon kii bi bu dul woon sikar bi fa yasqutu al istimaa anhu nga xamante ne nii mooy ne même bu dul woon sikar mooy mu nekk ci xaal buñ la wax nii mooy da doon ñaan koo xam ne day ñaan daal di daal di daal di daal lap ci ñaanam yi ku ñëw di ko nuyu kooku mooy yoonal nga nuyu ku ne boo ko nuyoo du farat ci moom mu ne kooku kon rawatina ki nga xamante ni dafa rab na ko noonu waa ji nga xam ne day sikar daal lap ci sikaram yi bu dee ne yow fa wa ida saqata anhuma huwa waajibun bu dee ne yow li nga xam ne farata la ci moom mooy ñu nuyu ko mooy ñu nuyu la fay farata la bu dee ne kooku noonu la ñu wàcceel fay nuyoo law la zikra bu dul woon sikar farata doon doon bu doon ne lim nekk loon ci sikar fa yasqutul istimaa anu kon kay déglu alxuraan yi ngay wax kon kay day rot ci moom wa huwa waajibun alayhi fi hadhihi sura te lu ñu waral la ci moom mooy bu ñu d'accord waaji lim ne loolu loolu déglu alxuraan yi farata léegi imaam al-Hafiz Ibn loolu la daal di tontu kon ngir leeral que moo tax mooy gaa yi nga xam ne <laughs> moo tax affaire bi euh, kenn du ko bañ euh, lu dul koo xam ne dangaa desee teey bu baax ci affaire yi ndax texte yi koy wax dafa leer yi wax ci sikkar yonent naa ne saa saa comme ni ko tuddee nii di wax yoonal bi nga xam ne moom la ko yoonal ci wax ko ci kaw ak ci mbooloo lépp moo tax loolu nag <coughs> mooy kon manoo imaam al-Hafiz ibn Hajar imaam as-Suyuti rahmatullah nee na bi mu kiiwee lii léegi nag boroom xam-xam yi dañoo bindoon après mooy euh, ulama dañoo bindoon après di euh, di di di di mu ne moo tax mu ne qultu imaam al <coughs> euh, kii ne al Cheikh Omar falamma ajaaba ibnu xajar mu ne bi nga xam ne ci la imaam ibnu xajar rahmatullah alayhi tontu lii bi ma taqaddama mu ne ci lii nga xam ne moom lañ dëgg moom la ñu jiital nii mooy lii nii kataba a'immatun min ahlil madahib al arbaa bi muwaafaqati ma kataba wa sallamuhu wa tarafu bi sihhatihi voilà ñu ne borom xam-xam yi te lool mu ngi ci as-saylul qaati'ul laami' bi ñu la wax bu imaam as-Suyuuti rahmatullahi alayhi bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar tontoo laaj yii nii boroom xam dafa am ay boroom xam-xam yoo xam ne ci madahibul arba'a yi muy xanafiya yi shafi'a yi malika yi ak xanaabila yi ñu ñoo bind ngir wane seenug d'accord seenug d'accord ci li nga xam ne moom la imaam al-Hafiz daal di tontu daal di ci euh, sa kii daal di wane ne ñoom d'accord nañ ci reconnaître que ne lii lu wér la voilà mu ne tama wa nas wa kama fi as-sayf al-qati' comme ni mu ne ci téere boobu imaam as boobu rahmatullah alayhi kon ci kaw noonu kon la ñuy gise ne kon li gën a dëgër mooy loolu lu mën a nekk la yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko yoonal sikkar en mbooloo te buur yàlla moo ne wadkurullaha dhikran kathira tudd leen yàlla tudd bari gis nañ yi koy wone li nga xamante ne alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan mooy sikar façon bu ne moo tax yonent way sar sam kaana yadhkurullah fi kulli ahya ahwaal yi da doon tudd yàlla ci façon yépp ci kii yam yit bokk ci jamonoom yépp da doon tudd yàlla léegi nag tudd ko ci mbooloo gis nañ xaybar fii bi ci gina leer tamit bokk na xaybar nii dañu kiiwee neewu leen arrêté leen seen bi ñuy ñibbi noonu di sikar neewu leen arrêté leen noppi leen wala bàyyi dee leen ko wax ci suuf noo da leen ne yéen mooy wax bi ci kaw bu boobaa ndax wax nañ nga feebar bi mu mën a indi ak yàq voix nit ki looloo taxoon muy wax yooyu bokk na ci li taxoon muy wax lool wax leen lool moom alayhi salaatu wassalaam